a'uuzu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaa fa yaquulu rabbu taala fi suurati alfajr kon tey ñu ñëw ci suuratu alfajr suñu boroom di tàmbali na bismillahi arrahmani irrahim ci turu suñu boroom bi nga xamante ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ba daj lépp ak ñépp ci lay tàmbalee mu ne wal fajr mu ne maa ngi waat ci li nga xamante ne mooy fajar wala yaalin ashra ak juru ak fukki guddi yoo yële fukki guddi yan boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am ñu ne mooy fukki guddi yi mujj ci weeru koor am ñu ne déedéet mooy fukki guddi yi nga xamante ne ñoo yi njëkk ci yi nga xam ne mooy weeru muharram di weeru tamxarit am ñu ne déedéet mooy fukki guddi yooyu mooy yi nga xamante ne nii ñooy xew ci li nga xam ne mooy weeru tabaski muy fukki guddi yu njëkk yoo yele wallahu taala alam mu ne wa shaf'i maa ngi waat ci li nga xam ne ñaar lay doon peer lay doon wal watri waaye maa ngi waat tamit ci li nga xamante ne benn lay doon day tóol wal layli maa ngi waat ci guddi ida yasri bu demee waaye buy dikk tamit hal fii daalika qasamun li di suñu boroom ne hal fii daalika ndax nekkut ci waat gii waat yii ma waat qasamun nekk ngiñ goo xamante ne nii gu rëy la li xijrin ñeel képp koo xam ne boroomam xel la wala hal fii daalika dëgg-dëgg nekk na nekk na dëgg nekk na fii daalika ci ngiñ gi qasamun ak ngiñ li di xijrin ñeel boroomam xel de ne boroom di moos du du ngiñ ngir rek euh, maali foro noonu déedéet alam tara amel ni dañ ne ko lu tax ngay waat boroom di tabaaraka wa taala mu ne alam tara ndax gisuloo yow alayhi salaatu wassalaam waaye yow julit bi ndax gisuloo gisu settat settat settantal tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad ana naka la sa boroom dëflanteewoon ak ñi nga xam ne ñooy waa Aad ñan ñooy waa Aad dina ko wax ñooy ñan mu ne irama daatil imaad boo leen xamul nag ñooy waa iram daatil imaad boroom tabax yu kawe ya ña nga xamante ne nii ak ñoo mënoon a tabax ñoom dañ doon fekk montagne yi lañ doon yatt daal di ciy defar ay kër waaye it dañoo njooloon ba ci kaw borom bi daf leen a bindoon bind goo xam ne gu jéggi dayo la bari woon doole ba moo taxoon ñu doon wax man man ashaddu minna quwwa ana kan moo ñu ëpp doole ñun ñii di waa waa aad muy waa kër yonente yàlla Huud ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne allati iram ma nga xamante ne waa aad lam yuxlaq mithluha fil bilaad binduñu woon ñu mel ni ñoom fil di ci dëkk yi mooy na nga gis ñu baree doole noonu te kawe te am doole mel ni ay géant kawe am doole nag nga xam ne daanaka feebar yombu leen woon a am ba pare guddoon fan ba pare manoon a tabax manoon a def yu bari ñu ko doon def moom moo taxoon nag ñu jàppoon ne kenn ëpp leen doole waaye suñu boroom ne nag ne binduma woon lu jiitu misluha lu mel ni ñoom fil bilaadi ci dëkk yi leen jiitu woon wa samuuda mu ne ñeneen ñoo xam ne it ah dañu ma weddi woon ñu ngi nii ginnaaw waa kër yàlla yonent yàlla Huud mu ne wa ak ñi nga xamante ni nii ñooy waa samuud alladina ñi nga xamante ne nii jaabu saxra bilwaad ñoom ñoo doon fet doon ñoo doon yett a saxra bilwaad ñoom buñ ñëwoon comme ñee ñook iram sorewuñ woon waaye waa aad waa samud ñii ci côté boobu nag ñoo ginoon extraordinaire ci wàllu tabax moom dañ doon ñëw fekkum montagne bu lëmm ñu yett ko daldi ci seen kër yi ci biir montagne yi la doon ne mu ne wa firawna beneen kàccoorangook di waaja ñu naan firawna zil awtaari borom doj ya borom pont ya nga xam ne képp koo xam ne moom danga wuteeg moom lim la doon def mooy dalay dalay dàcc ci ci garab yeeg yooyu bu ko defee ku la gis xam ne haa képp kuy wuteetee Firawna de lii moo lay xaar alladina mun a gis nga ñoom ñii yépp nag waa kër Aad waa kër waa kër Samud ak ñi nga xamante ne ñooy Firawna ñoom ñii ñépp ñooy ñi nga xam ne taxaw dañoo beew fil di ca dëkk ya ñu ne woon fa aktharu fiha al fasaad ñu baril fa yàq gi mooy lu yàllay tere rek ci lañ doon ne waaye ba ñu ko defee am na moo leen ci fekk mu ne fa sabba alayhim rabbuka sawta adab sa boroom daal di sotti ci seen kaw yari mbugal inna rabbaka dëgg-dëgg sa boroom labil mirsad mooy fuglu di xaar jaam yi ku nekk li ngay def mu koy surveiller de mooy ndaar yi diñ doon wax mooy lu waay di def rek de toute façon fa ngay mujjata boroom baa lay fuglu ta mu ngi xool li ngay def te mënoo koo rëcc de mu ne fa amal insaanu kantaa nit ki nag ida mabtalaahu rabbuhu muy ki nga xam ne mooy yéeféer bi moom lii jik koy yéeféer lay mu ne idaa mabtalaahu bu ko bu <clears throat> bu dee da koo nattu rabbuhu boroomam fa daal di koy defal ay xéewal wana daal di koy teral wa naamahu defal ko ay xéewal fa yaqulu mu naan rabbi sama boroom akraman kii de sama boroom de ma teral waaye nag moo defal lii waaye nag du ko sant waaye lii façon la ci yéeféru Makka yi la doon wax waaye ñépp xam nañ ne am na yéefér yoo xam ne ñoom dara nañ ñu wax ne yàlla ñoom dañ naan seeni effort bopp la kon nag mooy seenu njàmbaar daal moo leen ko may waaye ñii nag ñoom dañ doon wax yàlla yàlla waaye ngir sant ko après nag loolu lañ dul def mooy dañ naan yàllaa ma ko defal waaye nag waaye nag sama njàmbaarit kenn mënu ko cee suul de mu ne fa am mu ne kon wa amma ndaal nag ila mabtalaahu bees ko nattoo fa qadara alayhi rizqahu suñu borom daal di xomp li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy wërsëgam mooy lim ko defal bariwut fa yaqulu nga dégg yéefér ba mu nga naan rabbi yee eh, sama borom ahanani doyadal na ma dee moom loolu la ko gisee bu amee daal mooy mu ne yàllaa yaay nag du ko sant bu ñàkkee nag mu ne sama boroom daal moo ma moo ma doyadal nii seetaan na ma ci sama biir naw lay de suñu borom ne kallaa a jàjju leen mbir yi demewul noonu noon de bal laa tukrimuuna al yatiim xéewalu yàlla kenn du ko xame ci am alal joo am wala boog mooy sànjum yàlla kenn du ko xame ci ñàkk gum la teg de déedéet kallaa mbir yi demewul noon de waaye yéen yéen waa kuffaaru Quraysh yi li leen dal mooy bal laa tukrimuuna al yatiim du ngeen teral <clears throat> ñi nga xam ne ñooy ñooy njirim yi jamais wala tahaaduna <clears throat> ala ta'amil miskin te du ngeen soññante seen biir ngir di dundal ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi di joxe ñam yéen da ngeen cee sawaru dara te dara du ngeen ko ci def daanaka wa taquluuna turaasa ba pare ngeen di lekk miraas alalu miraasu ñi nga xam ne ñooy ñu néew doole ji te ngeen sa ngeen man koo sàcc te kenn du ko yëg ngeen lekk ko ak lan lekk goo xam ne la man gu jéggi dayoo wa tuhibbuuna al maala ngeen sopp alal lool xubban mooy cofeel goo xamante ne nii jàmman gu jéggi dayoo la tamit mooy daal alal fukk seen xel yeeg seen xol yeeg seen fit yi kallaa suñu boroom ne jàjju leen de idaa dukkatil ardu dakka ndakkaa ndakkam ndakkaa bés bi may rëngi-rëngee suuf yëngal ko nga xam ne lépp moxoñoo wa jaa rabbuka sa boroom dikk wal malaku ak malaaka yi safan safan malaaka yi def ay sàppe sàppe wa ji a bi jahannam <clears throat> bu keroogee nag ñu xëcc indi li nga xam ne mooy jahannama yawma idin bu koroogee yatadakkarul insaanu yéeféer bi bu gisee safara si nag ci lay commencé nag di ko fàttaliku boroomam suñu boroom ne wa anna lahu dhikra mais moom fàttaliku woo ko nan la koy jariñe analum koy jariñ bàyyi bëgg si mbugal mi nan maa ngi door a fàttaliku sama boroom yaqulu bu keroogee dina wax yaa laytanii waay waaye toskare ñeel na ma de yaa laytanii wala aka aka xayaati ba ma newee ca àddina dama jiitaloon jëf ju baax ngir sama dund gii di yawmal qiyaam de suñu boroom nag ne fa yawma idin bu keroogee laa yu'adhibu du mbugal adaabahu mbugal ba muy mbugal yéeféer boo bale ahadun kenn ku du mbugal ku mel noonu li mbugal mi mu koy teg kenn du ko teg kenn wala yuuthiqu jéng yam koy jéng du ko kenn du ko jéng wasaaqahu jéngam yu ahadun kenn niñ koy mbugalee kay yeew kenn du ko yeewe kenn yaa ayyatuha nafsul mutma'inna bi mu paree ci ñooñ nag mu ñëw nag di wax ñi nga xam ne ñoom ñoo doon doxal li nga xam ne ñoo ne woon ci njub mu ne yow bakkan bi nga xam ne yaay bi teey buy génn àddina irji'i dellul ila rabbiki fa sa boroom radiyatan mardiya nga daal di nekk koo xam ne ku gërëm la waaye mardiya fekk yow it bakkan bi sa boroom gërëm na la fadxuli fi ibaadi